baada audu billahi min alsheytaani irrajim suñu boroom nag tabaaraka wa taala ginnaaw biñ gisee laay yiñ gisoon ñu jiitu yépp doon wax ci yowmal qiyaam ak li nga xamante ne ku nekk sa wàccuwaay ëllëg ci way ngëm yéeg ñi nga xam ne gëmuñu wax ñu tamit li nga xam ne moom li nga xam ne mooy yi mu def ci kaw suuf tàggatal ko li nga xamante ne mooy doomu aadama yi def guddeeg bëccëg def jant bi weer wi waaye li nga xamante ne mooy biddiw yéeg yooyu yépp waaye it wax leen li nga xamante ne moom la leen di defal ci gàncax yi nga xamante ne nii moom lay wàcce ci taw bi muy wàcc nga xam ne xéewal yi di ci jóge ak yooyu yépp ginnaaw loolu nag ak misaal yi nga xam ne moom la sàdd ci loolu le ngir wane ki nga xam ne mooy ki baax ak ki nga xam ne moo safaanoog mbaax mu ñëw nag di ñu jox ay misaal ñoo xamante ne nii ñoom ñooñu ñoom moom moom ci lii lañ ne mooy ci mbaax gi lañ ne woon ak ña nga xamante ni dañ leen doon weddi naan leen waxu ngeen fi dara ñuy ñi nga xam nañu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam lii muy misaalu gaa yi nga xam ne ëllëg ñenn ñi ñooy nekk waa aljana ñenn ñi nekk waa sawara léegi nag mu ne laqad arsalnaa dëgg-dëgg ñun de yónni woon nañu nuuxan yonent ba nga xamante ne ni alayhi salaatu wassalaam lañ doon wax nuux alayhi salaam ilaa qawmi yónni woon nañ ko ci ay ñoñam fa qaala ba mu dikkee mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ ubudullaha waay ngal la waay jaamu leen seen boroom tabaaraka wa taala te wéetal leen ko moom dong ma maa lakum min ilaahin ghayruhu xam leen ne amu ngeen benn beneen yàlla boo xam ne moom war na ngeen jaamu ko ci dëgg ghayruhu ku moom boroom bi tabaaraka wa inni man nuux alayhi salaatu wassalaam axaafu damay ragal nag bu ngeen deful lii ma wax mooy jaamu seen boroom aleykum ci seen kaw laay ragal mu dal leen adaaba yawmin azim mbugalu bés boo xamante ne nii bu mag la boo xam ne moom la ma boroom bi dig de daal di leen koy tëkkoo ku weddi rek kon nag loolu la qaala ba mu waxee lool nag xaalal malawu léegi nag assemblée ba muy way ndong way tànk ya ña nga xam ne ñooy kilifaay dëkk ba nag ne ko xaw mi ta bokku ci ay ñoñam ñoo bokk deret de ne ko innaa la naraaka yow daal ha waay nu ñun daal gisul ne lul ne yow nii daal fii dalaalin danga nekk ci cànkute mu biinin gu leer a leer a leer yow daal dëgg dëgg seetlu nañ ne yaa ngi ci cànkute gu réer qaala léegi nag mu ne leen nag daal di leen tontu ne leen qaala yaa qawmi yéen yéen samay ñoñ la laysa bi dalaala ne leen dëgg-dëgg xam ngeen ne man di nekkul ci man dalaal ak cànkute mooy lan moo tax ngeen may tuumaal ak cànkute yëg leen ne yéen samay ñooñ man nekkuma ci ca amul ak man ci li nga xamante ne ak cànkute de déedéet walaakin nii waaye daal li am ba des mooy rasulun man daal ndaw laa de min rabbil alamin boo xamante ne nii damaa tukkee nag ci ki nga xam ne mooy borom bindeef yépp muy borom bi tabaaraka wa taala moom nag moo ma digal mooy seen borom boobale muy rabbul alamin uballighukum moo ma digal ma daal di leen jottali te moo tax maa ngi ma leen di jottali man daal sama mission leen la mooy uballighukum maa ngi leen di jottali risalati rabbi sama li nga xam ne mooy sama bataaxali boroom yi nga xam ne mooy message yi ma yónni wa ansahu lakum ma leen di laayi biir nag wa alamu min allah te man nag xam naa ci boroom bi tabaraka wa taala maa la ta'lamuna loo xam ne yéen xamu ngeen ko de kon nag topp man mi nga xamante ne nii man lay man lay yónni lii dafa am solo de lii Seydina Nuux nii alayhi salaam wax mooy yoo nekkee ay nit ñoo xam ne xamuñu nga leen di wax ak ñoom ci njekk di leen leeral li nga xam ne mooy sunna ñu bëgg a génn gaam jàppale comme benn waaye boo xam ne farfuli nga doo dara walla comme ñoom rek jàpp ne mooy diine ji wax sa xalaat la baax na bu boobaa nga wan leen ne attention man nag meluma ni yéen bu leen yaakaar ne ndax da gis loolu akay daw surtout suñu euh, kiiwu jamono mais loolu dafa yàgg amoo ma sax du loolu lañ doon wax si naan wax ne nii alayhi salaatu wassalaam te waxoon nañ la mooy barrières yi nga xamante ne nii bokk na ci barrières yi gën a mag yi tax nit du reconnaître nitu yàlla du gëm yab yonent gu gëm ku baax mukk ndax day jàpp ne kii nan la ñu gëne day jàpp na ñun ñépp a yem waru fee wax lu wuteeg ñun li ñuy wax alors ko loolu njuumte la lan moo tax ba waruñu ko wax kan moo leen koy wax bu boobaa bu dee par étranger la koo xam ne doxandéem la ñu ne yow amoo droit di wax parce que yow bokkoo ci ñun de toute façon yu tumuranke nga fi indi te bu dee ci ñoom ñu ne waroo fee wax lu ñu xamul loolu kon kan moo leen di gindi kon bu boobaa kon loolu wax yi wax yooyu mooy du waxu dara lii mu wax dafa am solo moo tax nit des fois dina baax nga xamal gaa yi mettre les points sur les i waaye tamit mettre les traits sur les bu ko defee mbir yi leer ne gars yi man bokkuma ak yéen de bu leen yaakaar ne mooy ne ñu way débat bu jël débat diine loo xamante ne nii bees ko ma soona laaj al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu wa ardah daan dem bu ne la ma walla man xawma de laa adri bu ñu laaj ko Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu daal di dajale al-muhaajiriina wal ansaar kibaarul muhaajiriin dajale muhaajiruuna yu mag yi ak waa lansaar ñun nag nga gis ñun ñuy xuus ci yooyu def ko wax sa xalaat ubbi rajo bi wala toog entre copains bi wax naan lan ngeen xalaat mais gars yi lan ngeen yaakaar ne waaye affaire kii est-ce que yaakaar ngeen ne waaye yow GPA ay gestation pour autrui loolu baax naam baaxul ku nekk di wax ta di wax ci jur nii ne voilà naan noo jàpp naa ne loolu dara newu ci yàlla du la ci fekk du la ci def dara ndax loolu yaa moom sa bopp quoi lan ngeen gis ci wàllu biis nga ne moom biis dara newu ci quoi yow teg ko ci sam xel waxoon nañ la fan gisoon nañ laa yi doon wax waan bi gën a garaaw ci bàkkaar yi mooy ngay waxal borom bi tabaraka wa taala maa laa moom loo xam ne xamu yeen ci tous di ko wax kon nag leen maa ngi noonu leen loolu na yow bu la fekkee ci seen biir danga leen di wax lu leer et attention de kii débat yii nii bu dee xam-xam masala diine ngeen laaj loolu du wax sa xalaat ku xamul ci ñun na noppi ci xam na tontu ñun ñëpp bu ñu xamul nañu tëj suñu gémmiñ ñun ñëpp ba koo xamante ni xam na wala ñun ci suñu bopp bu dee am nañ capacité man daal di gëstu ji ñu daal di dem gëstu ji waaye bu fi kenn nekk ci mbiru diine ñu koy waxtaane ndax ñooñu boo ngeen def noonu da a bokk ci ñi nga xam ne nañoo ittaxadu diinahum lahwa walaay baa ñi jàppe seen diine am mboosool am folklore akum foto lool gisoon nañ ko wal iyaadu billah kon nag Seydina Nuux lool la leen waa de mu ne leen nag kon yéen daal awaajibtum waaye yéen ginnaaw bi mu leen ne man de xam naa ci borom bi tabaaraka wa taala lu ngeen xamul du lu mel nii la Seydina Yaaquubu alayhi salaam waxoon doom ya keroog bi mu naan ba waxoon naa la ma doon wax la wa'lamu min allahi ma la ta'lamun te xam naa ci sama boroom tabaaraka wa ta'ala ma la ta'lamuuna loo xam neen xamu ngeen ko de mu Seydina Nuux di continuer alayhi salaam mu ne awaajibtum moo yéen ana lan ngeen di ndax da ngeen di yéemu di waaru daal an jaakum mu dikkal leen zikrun ab fàttali boo xamante ne nii min rabbikum tukkee ci seen borom ab waaraate ab fàttali bataaxal bii nga xam ne moom la ma jox tukkee ci seen borom ala rajulin sa borom seen borom nag daal di koy yónni daal di koy jaarale ci benn góor minkum bu bokk ci yéen muy man mii li yundirakum ngir góor goo gële ñëw daal di leen xuppo xuppu leen ci li nga xamante ne mooy danger yi ngeen ne ci bak alhamdulilah bakkaar yi ngeen ne ngir ngeen génn ci wali tattaqu waaye ngir ngeen di moytu yi nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala dina leen ko leeral ne leen yii na ngeen ko moytu li nga xam ne mooy mahaarimullah yi nga xam ne mooy mooy yi mu tere ak waaye ngeen wali tattaqu te yi tamit ngir ngeen ragal di leen xupp te ngeen ngir ngeen ragal seen borom tabaaraka wa taala wa la'allakum turhamun te bu ko defee bu ngeen defee yii yépp nag moom moom moom dina leen nekk ñoo xamante leen di yërëm lan ngeen ci yéemu borom bi jaarale lii nii yépp texe gii war a ñëw ci yéen mu jaarale ko ci kenn ku bokku ci yéen waaye gaa yi nu ñu def suñu borom ne fa kaddabuhu gaa yi weddi ko fasaase mooy yàgg nañ koo weddi mu def ca ñoom ay junni ay junni at lu manki li nga xamante ne mooy mooy mooy juróom fukku loolu la nekk moom fa kaddabuhu gaa yi weddi ko fa anjaynaahu ñu daal di koy muccal moom sayidina Nuh moomale alayhi salaatu wassalaam walladina ak ñi nga xam ne ñoo gëmoon ànd ak moom tan nangoon manaan nangoona ommatu ci digalu boroom bi tabaaraka wa taala fan nga leen muccale yow borom bi mu ne fil fulki ca gaal ga ma ko tabax loo woon defarloo woon ko ko ne wa aghraqna alladhina kaddabu ma daal di labal ñi nga xam ne ñoo weddi woon boroom bi tabaaraka wa taala mooy ca mbënd ma bi aayaatinaa ña weddi woon suñu laaya yi bi innahum dëgg-dëgg gaa yoo yëla ñoom ñoo ñële kaanu nekkoon nañu waa kër dinaa Nuux yooyu ko weddi woon alayhi salaamu qawman ay nit lañ yoo xamante ne nii amiina mooy dañoo gumba woon nanguwuñ woon a gis li nga xam ne mooy ak mbaax nanguwuñ woon a xool dëgg mooy nanguwuñ woon a gindeeku ginnaaw ba nga xamante ne nii ci leneen borom bi tabaaraka wa taala daal di ëndil xéewalug leer waaye seen xol yi